mooy amoon na yeneen question yoo xam ne manoon na duggaale foofu mooy bu ñu xamee ne kon deret sobe la est-ce que nit man na ne moom day jaay deretam wala da koy maye loolu ay masala la ndax qaayida bi nga xam ne mooy sobe sobe kenn du ko jaay moo tax xinziir comme que suñu boroom nee na sobe la jaay mbaam xuux loolu dafa xaraam sàngara da koo xaraamal te sobe la jaay ko dafa xaram mooy jël loo xam ne sobe la bay'un najaasaati xaraam léegi nag comme que yow ijmaa bi muy boroom xam-xam yi du ñoom consensus communautaire illa qawla man shadda ba mu des waxu ñu wu moo am ci question boobu waa est-ce que kon nit mën na ñëw comme don de sang yi ñuy def est-ce que loolu mën naa nekk kon te nee nañu kon sobe kenn du ko kenn du ko jaay te tamit comme ko sobe la kenn du ko maye xam nga kenn du jël par exemple loo xam ne jël jël sàngara di ko maye sobe kenn du ko maye walla nga ne man xaaral ma jël sama euh, medd mii daal di koy maye ndax sobe nag loolu kenn du ko maye waa léegi waa don de sang nag moom moom moom eh, don de sang gaa yi ngi may de lool loolu nag doo xam nga loolu ay question la yoo xam ne yu yu yu yu urgent la yu urgent la yoo xam ne mooy dañ koo soxla euh, yooyu nag dama ko fàtte woon dama ko fàtte woon a traité loolu boo am na yeneen sax yoo xam ne bon surtout xadiis naa Jaabir bi mais yooyu foog naa liñ ci gis noonu doy na waa léegi bon Euh, ñu tontu tontu bu gàtt ci don de sang ndax bon mbir la moo xam ne nit ñi dañ koo soxla te dañ cee ne gis ngeen xew-xew yi suñu boroom ak dogalam waaye nit ñi tamit ak seen imprudence léeg-léeg nga gis accident yi nga xam ne yenn yi ci tayeef la ne li ko waral mooy ak màndigu ne tat waa ju nandi màndi bay gis fukki biddiw ci ci ci bëccëg gi ramasser beneen oto ay perte de vie yu bari am ci am ñu bari ñoo xam ne deret yu bari lañ ciy ñàkk waa ñooñu noonu nga xam ne ba ci banque de sang yi voilà nga xam ne euh, hôpitaux yi centre hospitalier yi dañuy soxla yooyu ngir au cas où ndax urgence yi yooyu ñépp dañuy ñëw nit <clears throat> dina nekk këram dagg accident domestique perte de sang bu bari ñu war koo remplacer nu gina gaaw gin ko defal ko may ko deret liñ naan may deret waa léegi muy yooyu yëpp yu xew nga xam ne quotidiennement lay xew nit nag bu ko dalul man na foog ne moom loolu non loolu ay léeb la wala bokk loolu presque bariwul mais sii réalité la boo xam ne nit ñu bari dañ koy dund te ku dem jege médecin yi dinga ci xam dara léegi kon traiteel ni suñu masala boobu mëna la nag ci lu gàtt ak condition dama lay ñaan nga may ma ma gàttal ko incha allah dañ naan la waaw wax ji dëgg la que ne principe bi mooy sobe kenn du ko jaay te kenn du ko maye waaye suñu diine ji ñu nekk suñu boroom subhaanahu wa taala dafa def yërmande yërmandeem la sotti ci xeetu sayyidina rasulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam moom yónni ñu yonent boobu aleyhi salaatu wasalaam nga xam dafa ñëw ngir délivrer ñu annabiyal ummi bi nga xam ne moom lañu le juif yi ñooñu trouvé woon ci seen téere yi ak chrétiens yi di leen jàngal di leen xamal di leen génne ci feer yi ñu leen jëngoon te mooy luwaay yi nga xam ne luwaay nit la ak luwaay man sa moroom duma ak luwaay monarchie yooyu nga xamante ne nii benn famille mooy moom dëkk bi ñi ci des ñépp di ay sujet seeni sujet ñu leen di def loolu leen neex ci loo xamante ne teguwul ci àtte bi yàlla suñu boroom génn leen ci loolu waaye génn leen ci façon ngëm yi ñu gëmoon nga xam ne yooyu yépp ay façon chel la wal aghlal allati al allati kaanu alayha yooyu yépp mu détaché ñu ci yërmande googu nag suñu boroom moo tax ci sharia bi mu am ay régle yu am solo lu mel ni almashaqqatu tajlubu taysir almashaqqatu tajlubu taysir qaa'ida la mooy ne fu xat-xat amee xat-xat amee charia day prendre en compte xat-xat mooy ne contrainte yoo xam ne mënuñu koo contourner règle bi nga xam ne li doon règle bi doon tere yenn yi dañ la koy wolofal tajlu bu day bijj di xëcc ak taysiira ak yomb yomb ci lu mel noon ngay am qaayida bu rëy ba fiqhiya bi tamit ba léegi ad-dararu yuzaal mooy lor lor il est appelé il est appelé à être éliminer mooy dindi ko fi dindi ko fi lor fu mu am xarian danaan dindi leen ko ak dararu yuzal ci ngay amee ad daruraat tubixul mahduraat yi nga xam ne ay nécessité la yoo xam ne manula ñàkk bu xewee ngir dunduk doomu aadama bi léegi continuer mën a nekk ci suufam nekka en question bu deful loolu même bu doon loolu xaraam la ñu ubbil ko ci fenêtre bu ndaw ne ko jëfandikool ci loolu tuuti lu la téye ngir nga bañ a faatu loolu nag moo tax fii ci deret loolu mooy àtte bi mooy dafa xaraama jaay dafa xaraama maye ndax sobe la kenn du maye sobe kenn du jaay sobe waaye nag suñu boroom subhaanahu wa taala da fa ubbi buntu boobu mooy ne bu dee don de sang loolu dañuy gis ne ci condition yooyu nga xam ne aajo bi dafay ne dañuy permettre nit ki ginnaaw bi mu xamee ban groupe sanguin la bokk ndax loolu lu jar a xam la ngir ñu bañ a mélanger li nga xam ne mooy ñuy defal ki ko aajowoo mu don de sang yooyu ñuy def suñu boroom subhaanahu wa ta'ala daal di ciy indi yomb yombal mooy mu possible nit ki mën a maye saawam euh, te euh, masala mi traité woon nañ ko fi mas nañ ko fi wax mais xam naa nag lu gàtt loon peut sax bon nit ki mën na koo bañ a fàttaliku mooy bi ñuy gis non wala du jotaay yi du jotaayu siira euh, bon ñu ngi ko waxoon fi nga xam ne mooy masalaam don d'organe voilà bon je ne sais plus que nag ci siira bi la woon ndax affaire yi yàgg na wax naa la ñu ngi ci ci euh, eh, ñu ngi bii passé dama ne woon Sha'ban lañ ne woon korite gi démb la woon bii passé loolu laa waxoon kon tey la Sha'ban non mooy Shawwal Sha'ban mooy baraxlu mooy weeru jiitu li nga xam ne mooy weeru koor Sha'ban loolu mais euh, kii laa bëggoon wax Shawwal Shawwal euh, muy weeru koor yi mooy ci mooy mooy moo tax man wóoratuma exactement bon xam nga am na deux ans QM ñu ngi ci Shawwal ñun 1437 léegi man dama xamatul nag fan la affaire bi fan lañ ko waxoon mais mooy dondoor d'organe bi ñuy wax don d'organe naan lool bon masalaam don d'organe que ne don d'organe dafa xaraam jël sa rein maye ko loolu dafa xaraam ndax yaram bi moo ko jël sa kii ne man bu ma deewee jël leen maye loolu dafa xaraam ndax yonent bi alayhi salaatu wasalaam mooy premièrement yow sa yaram da koo moomul buur yàllaa ko moom nit nag bala ngaay la ngay may da nga koo waa moom loolu benn affaire la deuxièmement mooy yow boo nee non waa ji garaawul non moom génn na àddina c'est fini kii da koo soxla daa war a dund ñu ne la yonent bi alayhi salaatu wasalaam dane kasru izamil mayyiti ka kasrihi hayya mu ne damm yàqu ki nga xam ne dafa génn àddina moom nga damm ko mu doon dund ñoo yem mooy li ñuy percé noonu di dagg ci kiiwam loolu lépp da ko yëg allahu akbar allahu akbar ak ainsi de suite léegi nag foofu lañ waxante am na yeneen yoo xam ne bon taxul loolu taxuñoo jóg mooy euh, fa lañ waxe woon ne boo ma boo nee wee taxawal mais léegi don d'organe comme que yow nee nga possibleul ci sharia mais pourquoi kon don don de sang dagan ñu ne la don don de sang ci cosaan xaw ma fii la wala fa ma ko fañ ko waxe woon ci jataay yi peut-être tafsir bi wala yeneen xamatuma mooy ne ci cosaan dafa xaram don de don de don de sang mais nag ba nga xamante ne aajo boobu dafa taxaw suñu borom daal di ubbi buntu boobu nga ne eh, mais même aajo bi moo taxaw ak waa ji nga xam ne dafa soxla rein waa ji dee na moom mu ngi door a dee. ñu jël reewam moom daal di koy defal waa ji ajo bi moo taxaw ñu ne la am na am na am na li nga xamante ne mooy différence entre don d'organe ak don de sang parce que sang day renouveler wu alors mooy nit ki bu jëlee saawam maye ko loolu day renouveler wu alors nit ku taxaw maye benn reewam loolu du renouveler wu loolu la loolu la mooy ne ci kaw loolu lay dagane te buntu la bu ñu ubbi ngir loolu kon loolu may na masala boo xam ne da doon duggaale ci ginnaaw bi ñu xamee li nga xam ne mooy que ne saa dafa nekk loo xam ne lu sobewu la